أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه kon inshaa Allahu ta'aala فيقول الرب تبارك وتعالى في سورة الملك ñu ñëw ci saar bi nga xam ne mooy al-mulk almulk mooy li nga xam ne mooy nguur comme ni mu waxoon ci suuratu ali imran allah qul allahumma malika almulk tu'ti almulka man tashaa'u wa tanzi'u almulka mimman tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa tudhillu man tashaa'u biyadika alkhayr innaka ala kulli shay'in qadir mu na waxal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam allahumma e yow suñu borom maalikal mulki yaay ki nga xam ne yow dong yaa moom nguur tu'til mulk sa nguur googu nag yaa koy jox man tashaa'u ku la soob wa tanzi'ul mulka te yaay foqar ci nguur min man tashaa'u ci ku la soob wa tu'izzu te yaay yëkkati man tashaa'u ku la soob wa tudhillu te yaay wàcce man tashaa'u ku la soob bi yadikal xayri ci sa loxo dong kese yow borom bi tabaaraka wa taala lay façon yiw yépp nekk innaka dëgg-dëgg yow ala kulli shay'in qadir lépp lu lépp rek mooy capable nga ko te man nga ko kon nag loolu la tudde li nga xam ne mooy saar bi muy suuratul mulk al mulk kon comme niñ ko waxe mooy nguur saar bi nag subhanahu wa taala mu ngi ko wàcc fi nga xam ne mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima saar la boo xam ne kon suratun makkiya la muy màkka la wàcc suñu boroom di tàmbali ne bismillahi irrahmani irrahim ne bismillahi ci tudd ki nga xam ne mooy allah arrahmani tay fees dellëg yërmande arrahimi te yërmandeem yaatu lay tàmbale mu ne tabaraka alladi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir tabaraka barkel na alladi ki nga xam ne bi yadihi ci loxoom dong la nekk al mulku nguur képp ko am nguur ci kaw suuf moom moo la ko jox waaye ku ko ñàkk comme li mu wax sànqit moo ko foqar ci say loxo de kon bi yadihi barkeel na ki nga xam ne moom bi yadihi ci loxoom dong la nekk al mulku nguur wa huwa ta moom boroom boobale ci lépp rek qadirun ko man ko man la te ku ci capable xamul boroom boobu mooy kan alladi mooy ka nga xam ne xalaqal mawta moo bind li nga xamante ni mooy dee wal xayaata ak li nga xam ne mooy dundu li yabluwakum ngir mu daal di leen examiner daal di leen saytu daldi leen nattu ayyukum xool ana kan ci yéen ahsanu moo gën a rafet amalan jëf wa huwa ta moom boroom boobu tabaraka wa al aziz mooy ki nga xamante ne mooy ki noot ci nguuram mooy ki noot ci nguuram waaye tamit mooy ki am sañ-sañu ñi nga xam ne gëmuñu ko mu bëggal leen alxafuuru mooy ki nga xamante ne mooy jéggalaakoon bi pour képp koo xamante ne nii dafoo daf koo gëm alladi xalaqa sab'a samaawatin tibaaqa mu ne ba léegi boroom boobu mooy ki nga xam ne moo bind juróom ñaari asamaan yi tibaaqan ñu tegaloo mel ni ay étage nga xam ne dañoo tegaloo bii nekk ci kaw beneen bi tiim ko ci kawam mooy noonu moom moo ko liggéeye noonu mu ne ma tara fi xalqi rahmani min tafawut mu ne yow nit ki nag gisoo yow mbindeef mi gisoo ci mbind mi nga xam ne moom la borom bi bind asamaan waaye lim bind suuf ak lépp loo xam ne borom bi moo ko bind gisoo rawatina asamaan yoo yële min tafaawut gisoo ñu daal di ñàkk am harmonie ñàkk a tegaloo di nekk loo xam ne lu nekk nekk fa mu war a nekk amul foo xam ne dañ naan ah fii de moom bu bu buñ ko bu meloon nii mooy jël wala fii xaw a rës fii xaw a jóg tuuti déedéet mu ne lool doo ko gis ci mbindum sa borom bi ar-Rahmaan mi fees dell ak yërmale mu ne nag ku weddi nag farji'il basara dellool sa bët ci asamaan si nga xool hal tara min futuur ndax diñ fa gis ab xotteeku xotteeku ci asamaan si summa bu la loolu doyul ginnaaw gi irji'il basar summa irji'il basar ginnaaw gi nga delloo waat sànni waat sa bët karratayni ñaari yoon mooy sànnil sa bët lu bari rek xool est di nga trouver faay wala loo xamante ne nii fokk fokk la wala boo ak gallu góose boo xam ne dafa am ci mbindum borom bi yanqalibu boo ko defee noonu xool asamaan si di xool loo xam ne moom moom moom rëq-rëq bu ci ne yanqalibu dina dellu ilayka ci yow may def loolu di saytu mbir yére yëlee albasaru sa bët xaasiyan mu daal di kuttus mooy la mu bëggoon du ko am ndax du ko gis loo xam ne lu yàqu la de wa huwa xasiir fekk moom bët ba nag ba mu koy def toqi na ci xoola ko xoolaat ngir gis loo xam ne ayib bu am ci mbindum borom bi te du ko gis mu ne walaqad zayyana as-samaa ad-dunyaa bi masaabiha mu ne walaqad zayyana te dëgg-dëgg ñun borom bi tabaaraka wa taala zayyana ñoo taaral as-samaa ad-dunyaa asamaanu addina gi bu jege bii tiim leen yéen mbindeef yi yéen nit ñi bi masaabiha ak ay lamp yoo xam ne ñuy biddiw yi wa ja'alnaaha ñu def leen ñoom biddiw yoo yële. dañuy taaral waaye ruju man nekk loo xam ne ay jumla yoo xam ne yu ñuy sànni li shayaatini ñeel shaytaan yi ñëw di sàcc lu ñu fa déglu kon ñu ko gisu woon ci suuratul jinni walillahi alhamdu wal minna mu ne wa a'tadna lahum adaba as-sa'ir mu ne ñoom noonu nag sa seytaane yooyu di ut lu ñu sàcc ngir ñëw wax ko seen bokk gisaanekat yi buxaabakat yi sa moom biddiw yooyu dañ ko def ngir mu nekk ay jum yoo xam ne buñ ñëwee nga gis mu dàqi leen buñ leen bumu ci kum ci dal nag nga daal di war a dem laa bi siina wala am problème bu rëy rëy rëy wa a'tadna lahum adhab as-sa'ir te bu ñu ñëwee fii ci àllaxira daanaa leen fi waajalal naa leen fi adhabun adhab as-sa'ir mbugal mi nga xam ne mooy mbugalu safara wi lakke mu ne walilladina kafaru bi rabbihim adabu jahannama wa bi'sal masir mu ne walilladina kafaru ñeel na gaay nga xamante ne ñii kafaru dañoo suul jëf weddi seen xéewali borom dëgg muñu ko bi rabbihim gu weddi seen borom adabu jahannama li nga xam ne mooy mbugalu safaraaw jahannama ñoom la ñeel kenn du ko xëccoog ñoom de wa bi'sa aka ñaaw almasiru mujj googale idaa ulqu fiiha dees leen fa sànnee nag sami'u laha di nga dégg safara moom di nga dégg buñ fay sànni mboolooy nit ñi weddi woon shahiqan nga dégg ko ak baat ak xaacu la safara di xaacoo wa hiya moom tafuuru mu ngay bax di bax di xaacu comme ni nga xam ne boo jëlee looy togg rek jël ndox moo xam ne da ko koo baxal dugal ci loo xam ne ni muy fuure di tëb di tëb nga dégg muy yuuxu nu ko raw nag la safara di xaacoo buñ fa dugalee nit ñi wal iyaazu billah mu ne takaadu tuuti kon rek tamayyazu mu xotteeku minal ghayzi ngir mer bi nga xam ne moom lay mer meram tar ci kaw yéeféer ñu fay dugal kullama ulqiya fiha fawjun mu ne nag saa bés ko jëlee benn mbooloo tabbal biir safara saalahum dina leen laaj xasanatuha ña nga xamante ne ka nga xam ne mooy garde safara ña nga xam ne ñoom mooy garde safara di sayyidina Maalik Maalik la tudd alayhi salaam ak ay ak ña nga xam ne ñoo ko cay jàppale dinañ ko laaj laaj yéefiriin mooy waaye yéen mbooloo yi nga xam ne ñuy tabbal safara nii anam yatikum nadiir xanaa dikkalu leen woon koo xam ne doon na leen xupp wax leen fii ñaan ngaayu fii nii kene safara am na lool xanaa yéen da ya'lamun qaalu mu ne bu boobaa yéefér yi lu ñu man a wax lu dul ne balaa aha kay ndax ku nekk ci problème say tontu du bari boo nee ci xat-xat say wax kuy wax ak yow sax da nga koy xaw a jéppi tontu yu gàtt lay yor ñoo tax bi ko mu seen biñ leen laajee meleen mu leen xanaa daa amul ab xuppaatekat bu dikkoo noonu di leen waar di leen xupp ci bés bi qaalu ñu ne ko balaa aha kay qad jaa'anaa nadiir dëgg-dëgg yonent boobu la ñëwoon nañu de xuppu baatekat boobu ñëwoon na waaye am na ay borom xam-xam yu ñu doon wax ay nit yàlla di ñu wax naan di ñu artu ci lii ñu nekke buñ ci génnul la ñuy xaar fakadabna waaye ñoom ñépp la ñu weddi waxul naa ñu ne ma nazzala allahu min shay'in waaye topp leen fële waaye xam ngeen ne yàlla wàccewul dara in antum yéen ñii di ñu woonaan kaay leen gëm yàlla nekku ngeen yéen yonent yi ak seeni taalibi alayhimu salaatu wassalaam illaa lu dul fii dalaalin kabiir ci sànkute gu gu mag ngeen nekk